alayhi afdalu salaatu ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam muy xajjatul wadaa'i wala xajjatul islaami wala xajatul balaagi wala xajjatul kamaali wa tamaam tàmbali woon nañu ko def na ay jataay ci suñu jataay bi ñu génn li ñu mujj woon gis mooy li nga xamante ne mooy ban bés kañ la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ana ban bés la waaye ana ci ban weer ak exactement jour bi ban jour la woon ban date la ban jour la exactement loolu gisoon nañ ko gisoon li al imaam al xaafiz ibn kathir raxmatullaahi aleyhi daldi woon wax ak li mu saxal te waxoon nañ ne lool mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala kene bésub samedi la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di dem di aji laata muy aji nag a ah, aleyhi salaatu wassalaam kon bés boobu la génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waxoon nañu la ci xadiisu seydina jaabir bi inda al imaamu muslim bin al xajjaaji raxmatullaahi aleyhi ala al jamii kënee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la namm aj yëgal ko ci biir nit ñi yëgle ko ci biir nit ñi fa qadima almadinata basharun kasiir kulluhum yuridu an yatamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa yaf'alu mithla ma yaf'al seydina jaabir radiallahu anhu nee woon na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañ ko yëgal nit ñi bi mu ko yëglee ñu yëgle ko ci gox yi këni moom day aji mbooloo mu bari ñoo ñëw ci medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ku nekk ci ñoom lii sa objectif mooy ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko copier ci jëfam yi ci aj gii nii te loolu la al imaam ibn Isaaq waxoon tamit comme ni ñu ko gise woon bi mu ne falamma daxala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhul qa'dati tajahaza lil hajji wa amara an-naasa bil jahaazi la mu ne moom bi nga xamante al imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhima mu ne bi nga xam ne ci la zul ci la zul qa'da dugg weeru zul qa'da yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa waajal lil xajji ngir aji makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa wa amara mu digal nit ñi bil jahaazi la ñu waajal ko préparer ko préparation boobu nag bi nit ñu bari ñu ñëwee Medina nan la demee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi commencé nag jëf yi ak wax yi bi nit ñi ñëwee laata muy génn dafa def ba dafa julli ba pare am benn waay bu ko laaj comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al buxaari naka noon imaamu muslim solo na ko ak waa asxaabu sunan qad rawaa al xadiis al imaam abu daawud waaye naka noon al imaam at tirmidiyu solo na ko ak al imaam annasaa'iyu ak al imaam ibn maaja raxmatullaahi ala al jamii al imaam eh, abdallah ibn umar radiyallahu anhu moo nettali xadiis bi Ah, naka noonu al imaamu Maalik raxmatullaahi alayhi même ci àllale boo demee ci imaamu Muslim dana xaddatanaa Yaxya bnu Yaxya mooy xadiis bu njëkk bu am di ci kitaabul xajji moom al imaamu Muslim bnul Xajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri ci an-Naysaabuuri raxmatullaahi ci bunt bu njëkk bu suraax yi tudde baabu maa yubaaxu lil muhrimi bi xajjin aw umra wa ma laa yubaaxu wa bayaanu taxrimi tiibi aley baabu buntu maa yubaaxu lil muhrimi bi xajjin aw umra li nga xamante ne moom lañu permettre al muhrim mooy ki nga xamante ne nii dafa ah dafa armal buntub li nga xam ne moom lañ permettre ki armal mooy yi nga xam ne yooyu moom mën na koo sol ak yi nga xam ne yooyu bu ko defee it garaawut bi xajjin ci aj aw umra wala moo xam day dem di ziyaare ji Kaaba gi wa ma la ak li nga xamante ne nii nag kenn daal di koy daganal wa bayaanu taxrimi tiibi alayhi ak leeral li nga xam ne mooy tere gi ñuy tere ak tiibi muy gëttu muy parfum di laj cologne di parfum mooy dañ koy tere waa ji nga xam ne moo ñëw di armal ci buntu boobu seydina imaamu muslim suraax yee ko def moom kitaab rek lu def kitaabul xajji xadiis yu njëkkandi mu ne xaddasanaa yaxya bnu yaxya al imaamu muslim ibn al xajjaaj raxmatullaahi alayhi mu nettali nañu yaxya ibn yaxya yaxya di doomu yaxya mooy an-Naysaabuuri qaala buute yaxya ibn yaxya al boroom Muwatta ki jële Muwatta bu siiw bi ñu yor qaala kon bokkul ak koog yaxya ibn yaxya bi mooy al-Laysi moom it ci imaam Maalik ñoom ñaar yaxya ibn yaxya comme ça comme niñ gisoon bii waa Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id yooyu dañ leen di xam hmm? yi niroo ak yi nga xam ne dañoo niroo te bokkuñu almuxtalif walmuxtalif qaala mu ne xaddatanaa kon alimaamu muslim rahmatullah xaddatanaa nettali nañu yaxya bnu yaxya yaxya di doomi yaxya na mu ne qaala mu ne qara'tu ala maalik mu ne liir naa ci imaamu maalik loolu mooy al-ardu ndax loolu la imaam Maalik jàppoon ni moo gën a dëgër comme ni ñu ko waxe woon def al-ardu moo gën a dëgër fa moom que comme liñ naan ak taxdiis taalibe bi toog eh, sëriñ bi di jàng xadiis yi taalibe yi di copier di copier waa ah, après ñu ne naa diw wala bu dee moom kese mu ne xaddatanii diw moom imaam Maalik moom jàppul woon ni loolu moo gën a dëgër moom lim jàppoon ne mooy lii lañ naan turuqu taxamulul xadiis ci baa bunt boobu boo demee ci ilmul mustalax mustalaxul xadiis xam-xamu boo jàng xam-xamu xadiis comme boo demee al alfiya al imaam as-Suyuuti ak tamit euh, téere al imaam euh, ibnu Salaah jamii ak ñi mel ni ñoom ah turuqu taxamulul xadiis ak euh, sëriñu imaam alxaafis ibn xajar bi alfiya bu al iraqi sayiqatun alfiyatal iraqi fi nazmi comme li imaam as-Suyuti wax ci début bi euh, en tout cas mooy boo demee ci yooyu li ñuy woowee turuqu taxamulul xadiis te lu tuddoon nañ ko ci siira bi façon yi ñuy toxale xam-xam waaw yi ñuy toxale xam-xam yi ñuy toxale xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah bokk na ci asamaau wala taxdiis boobu mooy bi dina a kawe ci waa jumhur mooy sëriñ bi toog di liir xadiis yi di jàng xadiis yi taalibee di déglu après buñ paree ñu ne xaddasanaa wala bu dee kenn rek la xaddasanii loolu benn la mu am alardu alardu mooy gaaral boobu taalibe bi sëriñ bi day bind xadiis yi ak ab téere léegi taalibe yi bu kenn ci taalibe yi mooy liir sëriñ bi di déglu bu sëriñ bi dégloo ba taalibe bi pare après moom mu confirmer affaire yi loolu lañ naan al ardu imaam Maalik nag rahmatullah alayhi dafa jàppoon ne loolu moo gën a dëgër façon yo boobu moo tax moom boo seetloo ñu jële ci moom bu bari xaratu ala maalikin wala kenn di jàng moom ñeneen ñi di déglu mooy looloo doon am moo tax Yaxya ibn Yaxya mu ne qara'tu ala Maalikin jàng naa ci imaam Maalik mooy exposé naa ko xadiis yoo xam ne moom moo ko moo ko leen dajale ci Muwatta waaw mooy jàng ci kanamam bu ma paree mu ne ma waaw noonu la après nag ma soloo ko ci moom façon boobu mooy mooy al-ard kon imaamu Maalik kon mu ne an Naafi'in imaam Maalik jële ci Naafi' muy Naafi' mawla ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma ah? mu jële ci kilifam di mawlaana ibn umar muy mawlaana ibn umar ah? radiyallahu anhuma nga xam ne jaamam la woon bu mu goreel anna rajulan sa'ala rasulallah dafa am benn waay bu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah? anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu dafa am benn waay bu laaj yonent bi sallallahu alayhi ne ko maa yalbasul mu ne ko maa yalbasu ana lan lay sol al muhrimu ki nga xam ne mooy armal min athiyab ci ay yére lan lay sol maa yalbasu labisa yalbasu du labasa de labasa yalbisu loolu mooy mooy mooy nëxal naa mbir mi ci waaj yi mooy jaxase naa affaire bi bu ma jaxasee am mbir waaw loolu ma lëbëjoo mbir yi waaw kooku moom <laughs> moom labasa yalbisu la <laughs> waaw waaye labisa yalbasu kooku mooy sol maa yalbasu al muhrim lan nga xam ne moom lay sol waa ji armal mina siyaabi ci ay yére fa qaala rasulullahi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ne eh, mu ne laa talbasul xumus en fait lii kañ la xew mooy riwaaye Buxaari al imaamul Buxaari ak imaam Muslim wanewul kañ la xew waxul fan la xew même bu dee ne al imaam ibnu Abbaas radiyallahu anhuma ñoom it soloo nañ ci moom mu ne moom dégg na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xutba waaw di xutba foofu ba mu doon xutba foofu nag moom nekkul woon Medina waaw nekkul woon Medina mu ne dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man mawlaana ibnu Abbaas muy xutba fan di Arafaati ci Arafat muy xutba Arafat di wax lan moom Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naan as li liman lam yajid al-izaara wal xuffaani liman lam yajid an-na'layn mooy waaye nag loolu Mawlaana Ibn Abbaas di wax ak lii nii bokkul lii Mawlaana Ibn Umar di wax bokkuñu ñaar yi bokkuñu ñaar bu dee. Mawlaana Ibn Umar li muy wax boobu yonent bi alayhi salaatu wa salaam génnagul woon génnagul woon Medina alors que lii kii Mawlaana Ibn Abbaas li muy wax te tamit bokkul fële dane moom day xutba yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon xutba Arafat alors que bu dee xadiisu Seydina Abdallah Ibn Umar bi moom moom deful loolu mooy dañ koo laaj. voilà dafa ne benn waaye dafa ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu salaam anna rajulan benn waay sa'ala rasulullah dafa laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko maa yalbasul muhrim ana lan lay sol al muhrimu ki nga xamante ne mooy mooy armal mina siyaabi ci ay yére loolu nag euh, al imaam ad-Daaraqutni rahmatullah aleyhi moom dafa nettali jële ci Abu Bakr an-Naysaabuuri ci riwaaya imaam al imaam ibnu Jurayj waaye na ko noonu al riwaaya al imaamu Lays ñoom ñaar ñu jële an Naafi'in ñu jële ci mawlaana Naafi' mi an daalika kaana fil masjid mooy ci yoonu ibnu Jurayj ak al imaam al Lays imaam ad-Daaraqutni nettali ne loolu ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la xewe woon <laughs> léegi dinañ la wax ban utilité moo nekk surtout ñu lii nii boroom xam-xam yi di ko lijjanti fan la xew woon kañ la kon foofu mu ne ci jàkka ji la kanta imaam alxaafid ibn xajar bi mu tuddee lii dane walam ara daalika fii shay'in min at-turuq anhuma mu ne man nag ginnaaw bi ma wëree def samay recherche samay buxuus seet mbir mi topp càllale yi yoonu xadiis yi wax lii xool ko gisuma benn yoon loo xamante ne nii mu ne bi ma ko xoolee xool man gisuma benn ci xadiis yi yiy wax lii bi ma dajalee boo gisuma ci benn loo xam ne luñ jële ci imaam ibnu Jurayj ak imaam al boo xam ne dafa wax ne lii nii ci jàkka ji la xew mooy jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye mu ne moom al imaam al xaafiz ibn xajar naam axraj al bayhaqi rahmatullahi alayhi min tariiqi abdullah ibn awn an naafi'in an ibn umar annahu qaala qaama rajulun min haadhal baabi ya'ni ba'd abwaabi masjidil madiina fa qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa yalbasul muhrim waaye imaam alxaafis mu ne dëgg la man moom bi ma defee recherche gisuma comme li mu wax sànk gisuma benn ci càllale yi bu imaam ibnu Jurayj nii bu imaam al bu bu mu jële ci Naafi buy wax na ci jàkka ji la waaye dëgg la na ah waaye al imaamu al ci yoonu Abdallah ibn Awn mu jële ko ci Naafi an ibnu umara mu jële ko ci mawlaana ibnu umar annahu qaal seydina mawlaana ibnu umar mu ne qaama rajulun min hadha baab mu ne dafa am benn waay bu taxaw ci jàkk ci bunt bii joxoñ benn bunt ci bunt yaani ba'd abwaab masjidil madina benn ci buntu jàkkaay medina yi fa qaala mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ee eh ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa maa yalbasul muhrim ana waa nga xam ne day armal waa war a aj ana lay sol kon ñu xam ne kon ci jàkkaay Medina la jël kon foofu la woon avant ñuy départ kon lañ laaj ah al imaam alxaafis mu ne wa min tariqi Hammaad ibn am na tamit beneen yoon bu xadiis yi wax ci lii xadiis bii mu jaar ci yoonu Seydina Hammaad ibn Zayd an Ayyub mu jële ci Ayyub wa min tariq Abdul ak beneen yoon boo xam ne ci Abdul la jaar ibn Ata di doomi Ata an Abdullah ibn Awn mu jaar ci Abdullah ibn Awn kilahuma ñoom ñaar mooy Abdul Wahhab ibn Ata mooy Abdullah kii bokk loolu nu tudd Ayyub voilà Ayyub muy Ayyub ak kan ak Abdullah ibn Awn kilahuma an Nafi' ku nekk ci ñoom ñaar ñu jële ci Nafi' an ibnu umara ñu jële ci mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne naadaa rajulun rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaxtub wa huwa yaxtubu bi daalika almakaan wa ashaara naafi' ila muqaddami almasjidi fa dakara alxadiis fa dahara anna daalika kaana bilmadina al imaam alxaafiz mu ne kon ci yoonu ñaar ñoo mu la tuddal muy Ayyub ak ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Awn ñoom ñaar ñëm ñu jële ci Naafi' mawla ibn Umar mu jële ci mawlaana ibn Umar radiyallahu anil jamii mu ne naadaa rajulun benn waay dafa woo kan la woo rasuulallah waaw xam gaa yi dañ doon nekk jàkka ji bu ñu amee lu ñuy laaj ñu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam wala bu dee kaw-kaw yi ñoom ca buntu ba la ñuy taxaw comme nañ gisa woon waaja taxawoon jóge na la fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di xutba mu ne halakatil maashiya ah wan qata'a subul yooyu wan qata'ati subul ay waay yonent bi alayhi salaatu salaam fekk muy xutba mu jóge nee ñëw ne ko dëkk bi tas na de halakatil maashiya ah yonent bi aleyhi salaatu salaam waay waay suñu troupeau yi alko nañu mooy yàqu nañu ndax bekkoor beeg maral gi ñu dal waaw yoon yi yoon yi dog na léegi dañoo bëggoon nga ñaanal ñu buur yàlla tawal ni mu ñaanal leen ah mooy kii nag dafa ñëw ci benn bunt ci buntu jàkka yi jàkkaay Medina yi daal di laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne qaama rajulun min hadha al baab al imaam ibn Umar radiyallahu anhu mu ne naadaa rajulun boobu boobu wax nañ ko pare naadaa rajulun benn waaye dafa woo rasulallahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaxtubu fekk xaalam etaawam mu ngi doon xutba da doon discours di sermone nit ñi bi daalikal makaan hein kon gis nga mooy da doon xutba ku ñëw laaj ko alors que Maulana loolu te wax nañu fan la xewe Médina alors que Maulana Ibn bi ñu la wax sànq moom dane man damaa dégg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Arafat muy xutba wax lool te gis boo seetloo waxu Maulana mooy euh, hadiisu Maulana Ibn Abbas bi du tontu laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa xutba di leeral fii nag dafa xutba am benn waay bu jóge na ñëw na ko ah daal di koy laaj lim koy laaj. xam nga bu mawlaanam noo kii bi dane euh, ibnu abbas as-saraawilu li man lam di izaara wal xuffaan li man lam yajidil naale dinañ ñëw ci loolu lu muy tekkeeg yooyu ah nañu régler fan la xewe bii di kon xam nañ ne deux événements yu wuute la neenam kon mu fekk yonent bi alei salatuasalaam di xutba ci bërëb bii wa ashaara Naafi' ila muqaddamil masjid nee na Seydina Naafi' daal di joxoñ ci kanamu jàkka ji mooy fi mu doon taxaw ci minbar bi fa dakara xadiis mu tudd mbir mi mooy maa laa al maa laa yalbasu maa yalbasu al muhrim maa la al min athiyaabi kii armal lan lay laaj yonent bi aleyhi salaatu daal di koy tontu mu ne laa talbasul xumusa wala lamaa'ima wala saraawilaata wala albalaanisa wala alxifaafa illaa ahadun laa yajidu na'layni falyalbas al-xuffayni walyaqta'humaa asfala min al-ka'bayni wala talbasuu min ath-thiyaabi shay'an massahu az-za'faraanu wala al-wars. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waa ji ne ko lu ñuy sol xoolal waaw <laughs> ana kii sol kii kii armal lu muy sol. lii nag góor ñee tax muy wax jigéen ñi taxul ñuy wax léegi mu ne mooy lu muy sol neewul na sol lii mën naa sol lii mën naa sol parce que loolu li li li dagan dafa bari tuuti di lim li dagan loolu moo impossible yépp mais lan la def dane laatal basu lan lay sol waa ji dafa làpp mais kii armal yonent bi alayhi salaatu salaam lu muy sol mu ne bu mu sol laa talbasoo bu leen sol alxumusa xamiis yi bu leen ko sol ah xamiis kenn du armal di sol ku armal bu sol xamiis hein waaw xamiis nag kenn jubluwu ci li nga xamante ne nii mu lenn rek lañ ci jublu mooy yére yi ñu ñaw waaw waaw kenn du sol yére yu ñu ñaw loolu lañ ci jublu mooy lépp loo xam ne c'est cousu ah loolu dañ koy tere moo tax manuma sol sama jiin ne damay armal parce que jiin yi dañ koo ñaw ma sol sama kos di jaay ne je suis de raffiné voilà moi je suis un homme raffiné saa yi xam ngeen ma léegi kon man je débarque à Zul bu dee Medina laa jaar ziyaar yonent mi alayhi salaam ba pare agsi Zul Hulayfa avec ma ma ma ma sama costume cravaté voilà après sol samay chaussures de ville di jaay ne man nii ku raffiné laa déedéet loolu du baax ndax lan laa talbasul xumusa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee laa talbasu bu leen sol al xumusa camisole yi muy xamis yi bu leen leen sol xamis yi déedéet waaw léegi nag moo boroom xam-xam yi ne xamis nag lim ci jublu leen la mooy lépp lu ñu ñaw mu leer ne ah kon loolu leer na bépp yére bu ñu ñaw ab jàllaabe laa solog loolu lépp ci am loolu man da ne mu ne walal amaayuma waaye bu mu sol bu mu bu mu kaalawu de kaala mukk waaw kii armal du kaalawu bopp kuy armal dara du ci léegi nag ama imi tamit c'est pareil waaw mooy plurielu imaama mooy yi nga xam dañ koy takk ci bopp bi comme li ngay gisee ni naaru mauritanien yi di takk seen bopp yi noonu ah mooy takk boobu ah ab sunna la boo xam ne nag ñu bari duñu ko def rahimallahu man axyaaha inna al'amaa'ima min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunanan linnaasi tattaba'u ah inna al'amaa'ima waaye gis nga inna al'amaa'ima te yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa kaala woon Seydina Abdurrahmaan ibn Awf ne ko hakaza fa tamma ya ibn Awf loo kaalaal ko kaala gu rafet boo xam ne mësoo gis kaala gu mel noonu la ne ko nag hakaza naka nii faa tamma del del kaalaw waaw yabna awf yow mi nga xam ne yaay doomu awf di seydna abdirahman ibnu awf radiyallahu taala anhu wa ardaa moo loolu nag mooy lépp loo xam ne day muur bopp bi moo tax manoo armal solub xat déedéet déedéet c'est interdit loolu wax naa la nag lii góor la ñuy wax ah. jigéen moom day muuru te buy muur dina takk bopp bi waaw kooku waxuñu loolu góor la ñuy wax loo bëgg-bëgg kaala wala yow sa bopp kenn mësu koo gis de toute façon boo demee di armal <laughs> di ko dindi par force waaw parce que yonent bi alei saatu salaam moo ne laa talbasul xumusa wala al ama ima bépp yére bu ñu ñaw bu leen ko sol wala al ama bu leen solit li nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne imaama yi yi ñuy kaala yi ñuy takk ci bopp yi muy muur bopp bi bu ko kenn sol waaw moo tax loolu dañ koy dindi kon lépp loo xam ne hmm? ah dañ koy takk ci bopp di ko sol loolu du mën a ne moo tax kab yeeg kap mooy kasket gaa yi ngi wax kap si wala kap daa démodé casquette waaye it manoo di armal sol kasku moto waaw après nga ne non c'est pour des raisons de sécurité nga so nga jël leneen beneen transport parce que lan laa talbasul xumusa walal amaim ndax casque moto bi boo ko solee day muur sa bopp bi te loolu la yonent bi aleye saa tere nay na ko armal lu ko sol du du sol lu muur bopp bi casque moto casque militaire yooyu yëpp manoo leen a sol waaw dóor sa casque aywa jël sa Harley Davidson ne ilaa maa ngi nii ci Dul Xulayfa wala yalam lam aywa ilaa Makkata rek dóor vroom vroom yooyu man la ne déedéet déedéet parce que armal nga sa waay <laughs> sa Davidson bi ngay teg fële Harley bi ngay Harley bi ngay teg fii ak sa moto bi sa waay <laughs> wala rek ah <laughs> waaw bu dee pour de raisons de sécurité dañoo tere ku so kuy dawal moto euh, sans casque mais nga jël beneen transport pourquoi nga bëgg en yow da ngay sonal nit ñi rek sa sa bruit bu rëy bii moos pollution sonore la talaa darara wala diraara en fii nii nga nekk ci camp ci dem ci kii bi waaye déet yow da ngay kii hmm? kon lépp loo xam ne walal ama ima lii nag ci la ñuy waxaale yi nga xam ne ñu ngi ñii di wax yi nga xam ne kii amal boo ñëwee di armal doo ko def waaw yi ñu tere yi ñu tere dañ na la rek duñu dugg ci mazahibul arbaa aw mazhab yi liñu mais lii nii leer na yonent ma lay sa wax na lu leer yii nii leer na nañ mooy tàqantalu boroom xam-xam ne ci wax yi ay lii wëg lii loolu lañ dul dugg mais lii moom wax nañ ko mooy léegi kuy armal nii la kuy armal moom de toute façon moo xam umra la wala aj amoo droit di sol yére bu ñu ñaw sa baylaat bi loo ko bëgg-bëgg booy armaal doo ko sol sa jam put bi num la neex neex neex booy armaal en tant que góor doo ko sol waaw doo ko sol waa ju bëgg kos kiñ doon wax sànki du ko sol waa joo xam ne ab tukk ab ab turki njaari ma ko neex moom itam turkeem boo bële manu koo sol boo xamee ne mooy Euh, yi nag ay façon vestimentaire la yoo xam ne j'espère que xam ngeen ay ñoomin jàmputëg ñoomin turki njaari ah ak ñoom ñaari abdu yi yooyu <laughs> yooyu foog naa xam yooyu yépp ko mooy nit ki buy armal du ko sol kon mu ne laa talbasul xumusa bu mu sol xumus yi lépp lu jëm ci yére bu ñuy sol bu ñu ñaw wala al amaima waaye bu mu sol ci bopp bi bu mu ci takk li nga xam ne mooy kaala yi cap yeeg costume kii kask yeeg casquette yi loolu dara du ci dox wala sarawilaat yonent bi aleyhi salaatu salaam mu sarawilaat bu mu sol caaya yi waaw bu ma fi sol bolok ci kaw te duma sol caaya ci suuf wala sarawil mooy sarwaal hein en général li féete ci suufu yaram bi lañ koy sol ah jàpp ci euh, jumbax bi jëm suuf wala ci ndigg li mooy sirwaal façon façon yére la boo xam ne tubaab yi sax xam nañ ko dangay gis nga ñun wolof dañ naan caaya waaw <laughs> dañ naan ko caaya loolu it benn la rek mooy tamit dañuy tere tamit ku sol yoo yële waaw boo jàppoon ne bon peut yi ñu ñaw ci kaw la mun déedéet waaw léegi nag yére yi nga xam ne ay ay ay ay ay super cent yooyu yépp mënoo koo sol waaw yu ñu ñaw rek man da ne mu ne walal baraanisa waaw walal baraanisa te tamit bu leen sol dane laa talbasu waxu ko laa talbis laa talbas bokk <laughs> aa ngi doon wax li ma doon mettre en garde léegi entre labisa ak labasa <laughs> kon waxu ne waxu ko laa talbas dane laa talbasu bu leen sol kon mu ne walal sa ah baraanis sii nag mooy niroog euh, kii mooy ay yére la ci coton en général mais mooy yére yi nga xam ne comme yére yi ñu naan jàllaabe marocain nga xam ne day amaale benn kii day amaale benn genre capuche ah mooy benn genre kii boo xam ne yére bi boo ko solee biir bi day wàcc ca gannaaw bu la neexee nga xëcc ko teg ko sa bopp mu am benn mel ni lu mooy loolu rek yenn shérif marocain yi sol Maroc moom siiw na fa même Sénégal siiw na fa mooy jàllaabe buñ nee jàllaabe tamit amaale mbaxana mi daanu ci ci ci ndiggu waa ji ah waaw kay mooy jàllaabe yooyu mooy loolu nag mooy façon yooyu mooy baraan yi si loolu it bu ko sol ah! kon loolu yi duñu ko sol ñu ne la waaw walal baraani sa saway déglul ah xam nga xam nga buñ bu yemoon ama im nga ne bon ama im mooy loo xam ne dañ ko takk walal ama ima mooy loo xam ne dañ koy yeew ci bopp bi takk ko ñu may kaalawoo lëmës ko lëmës ko takk ko nga ne bon kon loolu lay wax te kap bi bon kap bi bu ma ko nee nii daanaka mook luñ takkayam ndax day day ceinturer sama bopp bi waaw casque bi tamit noonu lay def mais ma ne kon nag grawul bu ma solee comme jàllaabu marocain jilbaab jàllaaba mooy li ñu naan jàllaabe ci wolof bu ma ko solee xëcc mbir mi sama kaw bopp mais loolu war naa baax mu ne déet walal baraani sax moo xam ñaw nañ koom ñawuñu ko ci kaw bopp bi dañuy tere nga def ci dara voilà waaye nag bu dee nag waa bopp bi dafa toj dafa bopp kooku wala boog bopp bi am lu ci ne ba mu war koo muur wala yooyu kooku day fidya de waaw kooku day fidya de bu dee bopp bi daa toj ku day fidya wala bopp bi metti metti bu metti médecin yi ne ko haa yaa rajul atadri madha tafal ne ko yow waa ji est-ce xam nga nan ngay def ngir sa bopp bopp sa bopp bii di metti te moom dafa armal wala mu ngi armal nii mooy da gis nga boo ko takkee bu baax léegi kii boom bu ko takkee day fidya waaw kay day la hein kon nag lool la léegi mu ne walal xaw kon gis nañu fu bopp yére ak bopp ak façon yére kaw ak suuf mu ne walal xifaafa ay la talbasul xumusa wala al-amaa'ima wala as walla wala al-baraanisa wala al-xifaafa te tamit bu kenn sol kawas chaussette bu kenn sol ay mooy xufu yi xufu xufu <laughs> voilà mooy kawas yi nga xam ne ci der la plurielu xufu mooy xifaaf hein mooy ne loolu dañ koy tere mooy al xufay ni mason alal xuffay ni bi gisoon nañ ko mooy dàll yooyu nga xam ne non ay kawas la ci der ak yooyu lay doon mu ne même yooyu bu leen ko sol wala al xifaafa illaa ahadun laa yajidi naa lay ba mu des waajoo xamante ne nii hein moom trouvéwul ay carax waaw waajoo xam ne trouvéwul ay carax nag ndax loolu mooy lan mooy wane ne kon carax mën nañ koo sol loolu mooy wane ne kon carax man nañ koo sol voilà illaa ba mu des kat xam nga nee na xuffay ni bu ko kenn sol alxifaaf bu ko kenn sol ba mu des illaa ra ahadun ba mu des kenn koo xam ne laa yajidin naa leen trouvéwul ñaari la yoo xam ne moom lay sol fal yalbasil xuffayni bu boobaa nag na sol ñaari xuffu yi bu boobaa lañ koy permettre waaye bu leen solee fal wal yaqta'huma asfala min al ka'bayn na leen dagg nag ci suufu dejoor mooy bés bu leen solee moo il faut mu dagg leen waru la dépasser dejoor bi da koy dagg waaw mu féet comme façon kawas yu bees yi xew léegi nga xam ne ma ne léegi bon mooy yàggul ah yoo xam ne nit ki da koy sol daanaka tëst nii day feeñ du du ko muur wala ci lay yem ci suufam lay nekk ci suufam mooy du ko muur waaw kay loolu loolu lay wax mooy mooy loo xam ne noo nit kawas yooyu mel noonu la kawasu der yooyu di mel alxuffay waaye e, li nga xam ne mooy e, li jëm ci xuf e, moom kawas day taxaw palaasam bu dee waa ji amul dara mooy kawas yooyu nga xam nit ki da koy mën a doxe kon illaa rajulan illaa ahad moom des kenn laa yajidin na alay léegi nag laa yajidin na alay ni dafa dafa am dafa am na lu mën a yenu mooy soit mooy ne waa ji ñëw na ba foofu di am na xaalis ngir mën ko jënd daal ak na alay ay ay ay carax ngir yu mu aje waaye nag seet na seet xam ne bon bon trouvé wul gaa yi jeex na xam nga foofu moom boo fay jaay yu mel day gaaw a jar gars yi jënd lépp léegi moom affaire bi rupture de stock la parce que affaire yi amatul kooku laa yëg di lay ne day dugg ci kooku waaw wala loolu benn affaire la wala mu nekk koo xam ne moom de toute façon moom dafa amul njëg gi moom hii provision am jeex na moom ni mu jàppe woon ak gi ndekete yoo mu ñëw ko fi amatul dërëm. ñëw ci ci ci gis na gaa yi jaay am na lay ni di jaay carax yi mais manu koo jënd kooku it laa yee ji di naa lay ni bu amee alxufay ni na na leen sol waaye da leen di dagg de ci suufu testeen ba mu yem suufu testeen yi ah mu ngoog ah. léegi nag <laughs> ah. bon am na woo xam ne nag moom jarul dugg mooy mais attendez waa ji waa jooju nga mujjee wax que moom étagère yaa étal yaa ngi nii gaa yi ngi jaaykatu carax yaa ngi jaaykatu dàll yaa ngi mais sauf ko fii nii ci me euh, fi mu war a ixraame moo xam yalam lam qarnul manazil wala daatu irq ak yooyu walla zul xulayfa waaye nag sauf ko mais moom daa amul xaalis ko quoi mais est-ce que bu boobaa man naa leb dañ koy obligé est-ce que dañ koy obligé mu leb dañ naa la du ñu ko obligé moom obligé moom duñ ko def mais nag bu lebee ngir loolu koo xam ne comme délégation waa Sénégal cay ah nga ñëw foofu kii nga wax sa benn xarit boo àndal nga ne ko waa sëñ bi yow dese nga kii mu ne la waaw mu man nga maa lebal ma jëndi waaw kay loolu man na ko mais kenn du ne ko obligé nga leb wa in lam yajid trouvé kenn du ko obligé mais nag bu lebee ada xayra moo gën nag kon mu ne wala talbaso min athiyaabi shay'an massahu za'faran mu ne nag kenn sol bu kenn sol ah bu kenn sol loo xamante ne nii benn yére wala sol dara loo xam ne massahu zanfaraan bu kenn sol loo xamante ne nii en fait zanfaraan ak wars xam nga zanfaraan façon kii la <laughs> façon ab gëtt la hein boo xamante ne nii <laughs> euh, en fait daam ma fàttali quoi Euh, euh, dama da dama fàtte bayt bi si Cheikh Moussa Ka <laughs> rahimahullah euh, ci xarnu bi foog naa la ko doon wax mais fàtte naa lan la waxati ma lan lan ma zanfaraan man sax moom laa leen doon naan zanfaraan nag jamono yee laa ko doon doo laa gisoon mas naa gis kii bi nii affaire bi nii benn flacon boo xam ne moom lañ ci bind mais waxoon naa ne ne bi ma gisee affaire boobu yàggul wala boog man ñàkkoon na xàmmee ne ràññee ne lii la woon hmm? muy zafaran façon gëtt la gu ñuy gëttoo hein kon bu kenn laal lépp loo xamante ni nii masahu az-zafaran walal wars walal wars waaye it du caagante ne wars wars tamit façon gëtt la ab ab ab ab ab gàncax la boo xam ne day mboq ah boo xam ne dafa jaune xet gi nag dafa neex nga xam ne dañ koy cuube mbir yi dekk mooy non seulement bul sol yére boo xam ne dafa dañ koo mosaxar dañ koo laalal yi wala ñu cuube ko ñu cuube ko wars loolu nag bu ko def bu ko kenn def kon nag mu ngi nii hein lii la yonent mi alayhi salaatu salaam tere kon keroog xoolal nañ ko waxaat ci lu gaaw mu ne laa talbasu waa ji dafa ñëw taxaw ci buntu jàkka ji laaj ko ne ko maa yalbasul muhrim mina siyaab ne yonent bi alayhi salaam mais ki nga xam ne mooy armal ana lay sol ci ay yére yonent bi alayhi salaatu salaam ne laa talbasul xumus bu leen sol li nga xamante ne mooy bépp yére bu ñu ñaw alxamis wala al amaa'ima bu leen def ci seen bopp yi takk ci seen bopp yi ay kaala lépp lu ñuy takk ci bopp rek kap yéeg lépp da ciy duggaale wala saraawilaat bu leen sol yére yi nga xam ne comme ñoomin caayaat ak yére yi nga xam ne ci làmbaalum suuf la mais dañ koy ñaw déedéet walal baranisa liñ naan jàllaabe bi yoo xam ne day am jaaru capiche boo bële mbaxana moo mee ca gannaaw ànd ak bi ci kaw ba suuf ah moo loolu tamit bu leen ko sol mu ne walal xifaafa te bu leen sol li ngeen xamante ne mooy xufu yi illaa sauf ahadun koo xam ne laa yajidu na lay trouvéwul ay xuf trouvé wu ko fal yalbasil xuf fal yalbasil xuffayni na sol trouvé wul ay carax na sol ay xuf wal yaqta'huma te na leen dagg asfala minal ka'bayni ci suufu dejoor yi wala talbasu min athiyabi te bu leen sol ci yére yi shay'an dara loo xam ne massahu laal na ko az-za'faranu muy za'faran ah ñaaru bëtt la walal warja du caagante ne yére boo xam ne dañ cee cuuba dañ koo cuube lu neex waaw loo xam ne xetu ak xetu parfum entre bu neex nga kii ko ci loolu nag moo tax jël sa yére cuuraay koo cuuraay ba kii loolu day dugg ci affaire bi mais man xaaral damay armal mais ce que je vais faire hein ce que je vais faire ce que je vais faire moi mooy damay jël affaire bi nag cuuraay cuuraay affaire bi ah <coughs> ba mu très bien après nag ma dóoru dugg ci affaire yi ah yow ak sawbun muzaffar ak di nga xam ne massahu wars wars soreewu ngeen soreewu ngeen sauf que nag fii eh, bon wala nañ bàyyi Sayyidatu Aïsha dina ko wax dinañ ko gis ci jotaay bii di ñëw insha allah ah euh, est léegi euh, laaj bi mooy lii dane la buy armal booy armal mais est-ce que nga def ko ba pare armal loolu baax na mooy ma parfum ba pare comme que dañuy tere yére yi lan la ak yi ñuy sol la fi wax ah est man bu ma ñëwee parfum ba pare armal ah ma ñëw laata may armal ma laal parfum est-ce neex est loolu mën naa ne loolu moom dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ci xadiisu sayyidatu Aysata hein ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha amin léegi moo yonent bi alayhi salaam léegi fii nii eh, lan la lay wan yonent bi aleyhi salaatu salaam kon Mawlaana Ibnu Umar nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon xutba ci biir jàkka ji am benn waay ñëw laaj ko ne ko maa yalbasul muhrim mina siyam ana ki nga xamante ne mooy armal parce que en fait euh, loolu préciser wu ko woon ci introduction bi kene incha allah euh, Euh, kii bi nii nii aj gi mooy njàngat yi dañ koy def en même temps hein lu ñu def ni ñu doon def bàyyi ba mu jeex ñu ñëwaat ci affaire yi njàngat yi parce que lii dañ koo defoon ci zaadul xujaaj comme ni ñu ko waxee woon léegi nag mu des am na événement boo xam ne bu rëy la boo xam ne leen mu xew peut-être bon soit jotaay bii di ñëw wala bi ci tegu ah lañ koy gis mooy ci lañuy ñuy gisaale masalatul aqiqa soit loolu maa ngi maa ngi xal maa ngi maa ngi xool est-ce que bu ñu àggee ci événement boobu mu juddug na Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu est-ce que dañuy taxaw foofu def aqiqa ba pare door a continuer wala dañuy bàyyi ba aj gi jeex complètement ñu ne nag bon fii nii masalaam aqiqa nag nañ ko def ndax juddugu Seydina Abu Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma daal di woon juddu ak loolu ñu defaal maa ngi xool laa pour l'instant jën jëlaguma ci benn décision yal na buur yàlla daal defal ñu li nga xam ne mooy li gën a li gën li ñi mu gëne ñu defe ko noonu voilà sinon bu dul loolu yeneen yi fii lu ñu wax rek bu amee luñ ciy souligner dañ koy souligner en même temps voilà kon moo tax fii nii xool buñ ñëwaatee loolu ab parenthèse la fermons là pour ñu xam ni muy demee yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon xutba waa ji ñëw laaj ko ne ko maa yalbasul muhrim waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam mais kii ak kii ak armal nañ wax armal armal en fait mooy yéenee aj yi rek boo duggee ci aj bi ba xam ne yow yéene nga ngir aj nag mooy foofu parce que da choisir après kenn benn ci façon aj yi ah soit aj ifraat mooy damay aj kese wala damay def xiraan mooy damay sama damay boole aj ak umra sama attu aj yi ah? ci la aktu umra yi di duggaale wala damay tamattu tamattu mooy damay umra ba pare ba pare ci umra ji ma daldi dugg sóobu ci aj gi loolu muy ñetti façon yooyu mooy nit kiy armal moom day tànn ci ban la ciy def ci yooyu loolu nag dàqantewul ak waa ji nga xam nit ki mën naa def ifraad ba pare hein ba def ifraad ba pare après mu umra loolu tamit mën naa nekk waaw léegi euh, xoolal waaj yi dafa ñëw fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ñëw ci jàkke ji waaw laaj li nga xam ne moo ko concerné mais concerné na mbooloo mi ñi nekk ci mbooloo mi fii biir jàkka ji concerné na leen waaw ñu di jànge benn affaire bu rëy rëy avant dara mooy nit sa diine yi nga war a yi nga xam ne daf laa daf laa dafa nekk yoo xam ne pratique yoo war a def la ci sa diine balan dugg danga koo a xam hmm? <laughs> ana gaay mokkal laxdar yi rahmatullah mooy de ñu wax lool ñu bari warul ci mukallaf bi <laughs> balaa def dara lu dul mu xam ci àtte bi yàlla ay woy ñu wolofa ko mën a wax ay woy buñ ko doon jëfe kenn duñu gën waaye shataana shataana baynal qawli wal amal aka sore entre wax yëg jëf wal iyaadu billah mooy waaji moom nii mu def li ko concerné mu ñëw laaj ko yonent bi alay saam daar daar léegi mu clair léegi mu ñëw laaj li muy laaj hein ne ko lan la ki nga xam ne mooy almuhrim di sol parce que da koo concerné mu war koo def du bàyyi ba dem ba nekk ca biir di door a laaj comme ni ñu ñun moom duñu laaj sax dañuy dugg ba ñu biir am benn waay jógee xam nañu mais yow yow est ce que nii du nii nga ko aawee ah ñu ne la waaw mais kenn du def nii ñun kan moo ci jàng jàpp mooy damaa juddu gaa yi jàpp may jàpp mbir mi nag warul woon demee noonu waaye it ñay jàngale tamit dese nañoo jaar yoon ndax ñoom it dañ ko waroon a xamal gone yi xamal ko ña ñuy jàngal waaw ni ñuy jàppe lii nii la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon jàppe damay dugg ci commerce lañu waxoon bi ñuy gis ku kutaabul buyuu yooyu nga xam ne bala nga cee dugg la Seydina Ali wala Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maa doon wax commerçant yi é eh, wër marché yi ku xamul njaay jënd génnal suñu marché yi sinon dangay lekk lan non seulement dangay lekk euh, riba ba pare lekk wala nga lekk loo ko nit ñi te doo ko tey kon nag jàngi leen ko ba xam ngeen dóor cee dugg ñun ñépp xam nañ ne sa bu ma bëggee ñëw France nan laay def damay ut samay en tant que étudiant ma nekk terminal bëgg am inscri inscription ak yooyu ngir man uti visa mais damay renseigné wu ba pare ba xam mbir yi xam ne bërëb sàngam site sàngam laay jaar bu dee ci site après war naa dem euh, affaire ba la xew léegi mooy waaja loolu xaw ma ko woon waa ji mooy fa ngay jaar léegi du ambassade direct xaw ma lan gaa yooyu ngay jaar ñu trier la ak kii fa ngay def say dossier yooyu mooy yooyu yépp waa ji da ciy informé wu ba xam waaw yooyu yépp dañ koy def ba xam ni mu deme fii mu ne booy tukki nar a dem fenn nga xool billet yi xool avion yi wala bu dee ay train nga xool lu nekk comparer prix yi xool lu ne nga waajal ko laata ngay dem loolu mooy suñu affaire àddina ñun noonu la ñu ñore bu dee affaire diine nag ñàkk na solo ci ñun ba du ñu laaj dara dañuy ñëw rek ne dabaj dugg di def te buñ ñu ñëwee fekk nañu li ngeen di def du nii ñu bëgg nag. uti ku ko daganal eh. parce que du ñu arrangé hein hein mooy euh, du leen arrangé du leen arrangé léegi nag ñuy seeti benn waay boo xamante ne nii moo leen koy moo leen koy moo leen koy daganal waaw ñu seet benn waay rek boo xam ne moom bu ñemee yàlla bu ñëw ne leen moo garaawul bon vous savez bon yow <laughs> sa commerce bi bon am na yenn ci boroom xam-xam yi léegi nag bu dee ku ñeme yàlla day fexe nag ut ay xawlu charge waaw bu dee yoo xam ne daanaka dañ koy nettali rek pour wax ne am na ko ko mas a wax mu mu utal ko ci lool ne ko bon intérêt yi bon boo demee ba amoo looy kii noonu ngay defar ah, kër amoo foo dëkk foog nga jënd kër te du loolu fenn foog nga jënd kër kon nag booy jënd kër ñu ne la bon lii la après dafa am ay intérêt loolu garaawul loolu dëgg te loolu kan moo wax loolu sax kenn waxu <laughs> waa ji nécessité waa ji daal ni ci nécessité ñi suñu sëriñ doon wax keroog ki <laughs> naan liy wane ne waa ji newul ci nécessité mooy yiñ koy laaj <laughs> yaa ji gaa yi liñ koy gaa yi gaa yi liñ koy laaj gaa yi liñ koy laaj papier yi lay laaj justifier sa sa amion guy wan ne am nga taa ci xaalis wala luy dugg par mois daxal buy dugg salaire buy dugg wala luy dugg loo xam ne lu màgg la looy wane justifier ko loolu mooy wane ne waa ji newul ci nécessité parce que ku nekk ci nécessité dangaa ñemee jege sax ci banque bi bañ lay lewa <laughs> voilà mooy kon loolu la gis nga yi nga xam ne mooy suñu mbiri diine dañ koo war a laaj bala ñu cee dugg moo tax man bu may aji comme ni ciy defar ah, bala maa aji laa war a xam bu dee xaw ma xaw ma lu ñuy aji damaa war a jàngi aj waaw ni ma koy jàngee nag soit ma wut ay fichier yoo xam ne ma laaj ci langue bi ma xam est-ce que am na ñoo xam ne def nañ ci waxtaan wu leer loo xam ne man naa cee xam lu leer ñu ne la waaw ñu nga jël fichier yooyu déglu leen wala bu dee amoo amoo loolu nga xam koo xam ne man na laa leeral yooyu mais nga ne ko na la ñëw nga ñaan ko nga ñaan ko mu ñëw di la jàngal yooyu wala yow ngay dem di ko fekk ngir mu jàngal la lool leeral la lool même bu dee deux heures de temps la par semaine wala sax mu jàngal la ko ci benn jour waxal la yi nga xam ne man da ñàkk nga xam ko ak yi nga xam ne boo ko defee sax baax na nga xam leen comme li waa jiy def ñëw laaj maa yalbasul muhrimu mina thiyaabi ya rasulallah yow ndaw yàlla li kon affaire bi loolu la waaw mënuñu ñëw rek di def lu ñu neex di def lu ñu neex après naan booy buur yàlla xam nga buur yàlla moom moom ku ku ku yaatu yërmande la buur yàlla ku yaatu yërmande la waaye moo ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen waa zikr waa ñi xam bu dee ne yéen xamu ngeen waaw boroom xam-xam yi ngay laaj xamoo kay waxuñu ngay xaaral imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi mais waa ji xam na lii laaj ko ko loolu laaj ko ko laaj ko kooku lu tax nga ñëw di ko nga ñëw bàyyi ko fi ba pare dem di def buñ la nee du nii nag nga nga am ka nga naan da am problème yéguma ko woon <laughs> xam nga gaa yu bari dañuy. dañuy marié nii te xamuñu moo tax xamuñu dara ci àttey mariage quelle catastrophe quel problème ah moo tax mën nañoo fase seen soxna te duñu ko yëpp xam nga waxoon naa leen fi temps xaw na yàgg nag ndaw sa wax ne moom waa ji da ne dafa fase soxnaam ñetti yoon ci benn kàddu mu laaj ma ma ne ko ah <laughs> ndax mu ne ma ndax loolu moom li mu doon laaj ndax loolu fase la mooy daf ko dane ndaw daf ma daf ma ne waa ji dane fase na dane fase naa la fase naa la fase naa wax ko ñetti yoon mu ne ma mu ne may laaj ndax loolu fase la ma ne ko non man kay waxuma la sax loolu fase la kese dama ne la kooku da koo mënatu la takk mu ne ma déet waaye ca la ma woo comme que SMS la woon <laughs> ca saase ma fekk maa ngi maa ngi doon jàppale waa fay <laughs> asxaabu fay sawaay <laughs> waa xabilatu fay après ma ne noo xaaral bu ma pare sinon <laughs> aa laa fay conséquences yi te wax yi day day gudd dafa laaj xam naa mbir mi da koo choqué parce que kuy laaj naan ndax lii est-ce ak ak ak ak ak tas la nga ne ko waxuma la ndax ndax tas ak fase la ak dédd mais mooy waa ji ci boppam mënatul takk ndaw si <laughs> waaw mooy loolu imaginer parce que jànguñu ko jànguñu dara bu ñu jàngoon avant loolu règle mariage ak loolu ak li jëm ci wàllu passé nga dugg ci sëy bu boobaa di nga def attention ndax di nga xam ne lii moom boo ko defee mooy wan ne moom ñàkk nga moom julli tubaab ñàkk nga waaw ay bon non on s'est on s'est marié il une semaine quand même même pas un an on avait des ma ne non y a parce que wax na ma lu mel noonu mais ay projet dara boo amee projet nag ensemble mais après <laughs> mais bu ngeen amee projet nag léegi projet yi daal nga ñuy féetal kaw diine ji ñu teg ko nekk ah fini xaaral ba keneen takk ko hatta yazuqa usaylataha wa tazuqi wa tazuqa usaylata ba ni nga xam ne mariage bu jaar yoon boo xam ne dañuy rapport direct day am te waa bu koy bàyyi du ci baara yogoo sëy bu jaar yoon amul ay combine dem sa waaji loolu lañ la waxoon sax joxoon nañ la exemple boobu ñu wax sa waaji ne ko bon xam nga ni demee ak madame bon yow nag léegi dama lay jox cinq cent mille nga takk ko mais nag bul dofan saay hey fa fanaande yow daal fexeel taafatloo benn benn benn benn voyage après nag bon nga fase ko quoi bu ko defee man après moo saay defal ma loolu quoi loolu baara yu góor loolu baaxul hein hatta tankiha zawjan ghayra léegi nag kon mooy lool li ñu ciy dugal ñun mooy duñ dul dañ du laaj li ñu a ci avant ñu ciy dugg dañ ciy dugg ba pare waaye yoo xam ne moom ci commerce boo xam ne sangara lay jaay lan la bëgg waa ji moom mu ñëw bés bi ko waa kenn gisee i mais saa yooyu est-ce xam nga sa commerce bi wala koo xam ne moom livreur de mbaam la parce que moom lekk yi muy mbaam xuux la la kii ak ay sàngara moom lay livrer gars yi parce que comme que Uber bi dox na rek mu ne mu ñëw ba nekk ci nag am ci ay chiffre d'affaires mais mu yëg wala dem benn conférence wala dégg fenn ñu naan lii dafa haram mu ñëw daal mais lan la bëgg waajooju man ma ne ko non comme que am nga ci chiffre d'affaires quand même ça change la la àtte do waaye yow lan lan nga bëgg loolu daa mën a ne ah non parce que da ngaa waroon laaj avant nit ñi dugg boo laajoon avant loolu lépp du la ci fekk mais ñun duñu laaj dara dañuy nekk ci li ñu nekk waaw nekk ci mbir yoo xam ne jëndu oto boo xam ne yow à crédit nga ko jëndee mais ba pare nga war a joxe intérêt dem ba ci biir ñu wax nga nga yëg loolu ñëw di wax mais loolu da waroon a laaj avant da waroon a def ni waa ji saxaaba bu màgg bi nga xam ne xoolal amul sax waxuñ sax turam. moon al imaam al xaafid raxmatullaahi alayhi mu ne moo tax mu ne man waa ji moom xaw ma turam seet naa ba sonn waaye xaw ma benn ci waaye bu wax ne nii la tudd ah. jaru ko parce moom moom dem du l'essentiel. gis nga loolu lu ama am solo gis nga kon nañ jàpp loolu bala ñoo dugg ci dara nañuy laaj ba xam lii moo ci àtte bi yàlla lii mooy lii ci boroom bi subhaanahu wa taala namm ak nii lañ koy defe ñu dóor ci dugg bu boobaa du ñu loolu benn affaire la deuxième mbir boo xam ne dañ ciy jànge mooy al imaam ibnu Umar radiyallahu anhu mooy bu doon ne dane ah non luy moom du sama laaj benn waay la moo jóge ne di laaj man moom dégluwuma ko mooy boo newee ci jotaayu xam-xam ah boo newee ci jotaayu xam-xam ñuy wax xam-xam yow waroo ne wala am ku laajul question baroo ne bon man comme que du sama question moom bon entre temps naa bind ay message quoi wala xool dugg ci kii bi whatsapp bi est-ce walla xool sama SMS yi déedéet wala en attendant non Mawlaana Ibn Umar bu defoon lool du xam waa ji li mu wax duñu ko mën a toxalal comme nii nga xam ne lu am am solo la yonent bi alayhi salaam leeral ci li nga xam ne nit ki du kiy armal du ko sol gis na kon loolu ama am solo la du ne man laajuma rek man du ma toppatoo après man bon garaawul quoi du ma déglu wala bon naa nekk ci leneen wala naa waxtaan ak ki nekk sama wet en attendant ba sama tour ñëw parce que man am naa laaj boo xam ne maa ko bëgg a laaj mbir waaw sàkkukatu xam-xam dangay ramasser lépp foo dégg ñuy wax même boo naroon a romb sax dégg ñuy wax am masala nga taxaw ne tekk waaw déglu ba xam déglu bu baax ba affaire yi leer hein ba ba ba ba masala mi leer nga doora nga doora nga doora continuer mais loolu la saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ gis ne Mawlana Mooma pourtant waa ji moo laaj dane benn waay moo jóge ne ah fa qaala ya rasulallah yow yow yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa après mu laaj mu ngi noonu léegi loolu tamit beneen affaire la mu am leneen loo xam ne luñ ciy jànge mooy yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga dañ koo laaj maada yalbisul maada yalbisul muhrim ana lan lay sol waa ji armal neewul na sol lii na sol lii na sol lii na lii parce buur yàlla ah, al aslu fil ashya al ibaax lii li nga xam ne mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa dafa dagan ah? dafa dagan léegi nag waa ji ko lan la ñuy sol mooy mu nekk fanaan ko solal lii solal mooy yi dagan yépp di leen lim day nekk loo xam ne lu jafe la wala daanaka day inc day day incapacité lim lépp day jafe day day taxaw waaye li mu def moom alayhi salaatu wasalaam mu limal ko yi nga xam ne du ñu ko sol te boo xamee ne yii du ma ko sol kon mooy yi ci des yëpp man maa koo sol <laughs> hein bi mu nee ko doo sol lu ñu ñaw xamis mooy lu taxaw lu ñu ñaw duma takk sama bopp mooy kon ci la duggaale ñoom kabak yi ñu la wax sànq. du ma sol saraawil yi mooy jëm ci suuf te ñu ñaw ko euh, genre tubal yeeg yooyu yëpp waaye it du ma sol loo xam ne zanfaraan walla wars moo ko laal mooy ci laay xamane ne kon man sama yére yi ma sol du ma leen parfum ah te du ma sol xuffay ni lu dul aw ma naalay ni ma sol fay ni aw may carax ma sol ñaari carax ma sol xuffay ni mais dagg leen ci suufu de joor yi loolu mooy loolu bu ma ko jàppee mooy lépp loo xam ne du lii rek mën naa koo sol mooy kon ci laay xam ne kon yére yi nga xam ne yi ñuy armaale mooy day nekk yére yoo xam ne du yére yu ñuy ñaw ah gis nga yooyu ñuy terex laayoo lii nag ci góor la ba léegi maa ngi la koy wax ci góor la mais jigéen moom amul yooyu ah mooy moom mën naa sol yére bu kantaa ay yére bu ñuul la war a sol ak yooyu moom loolu waxi aada la déedéet. mën naa sol yére bu ko neex mais nag na respecté bañ a nekk yére boo xam ne day attiré waaw couleur ku ko gis mu attiré la wala muy melaxak ak yooyu déet foofu du lieu tentation tentation sa biir nit nga ko war a def yàq sa so yàq sa borom kër tanteel sa borom kër bu dee jigéen nga yow waa ji it di jaay le tanteel sa soxna sa biir nit mais bul génn di tante nit ñi wane biceps ak triceps ak ay wane ne way man je suis quelqu'un de raffiné voilà sama chaussure de ville yii voilà sama seb yii sama yii nii voilà man nga xam ne bu ma costume gars yi déedéet yooyu wan ko sa soxna dégg waaw kay jazakallahu xayran ya rajul ah mooy gis nga yonent mi aleyhi salaatu wa lu mu wax innama harrama aleykumul maytata wad dam wa xinziir wa maa li ghayri llahi limal la yi ñu xaraamal mooy yii lañu xaraamal ci lekk médd deret ak yu mel wax la yi daanu annatiha yi mbëkkante ah yi xoju ak yooyu boo xamee ne yooyu wamaa akalu wamaa akala ak li nga xam ne gaynde yi ndegmeent yi wala ñoom pill ki ñoomin ñoomin gaynde ah ñoomin segg ñoomin panthère ñoom ñoo ko lekk loolu bu ma xamee ne yii nii kon après ak tamit xumurul ndax yonent bi salaam neewoon na man damay daganal comme ni borom bi subhaanahu daganal di xaraamal comme ni alquran xaraamal buur yàlla moo ma jox alquran ak lu mel ni moom waaw alaa moo tere alxumurul ahliya comme niñ ko gisoon ca Xaybar ah aba talhata anna rasulallahi amara aba talhata fa naada anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum sallallahu alayhi wa sallam an luhum al humur al ahliya fa innaha rijs ah comme ni mu nekk saxiixay mooy kon boo xamee yooyu ne mooy yépp a dagan ay est-ce que yàppu giraaf dagan na waaye dagan na kanta mooy suñu totem loolu yéen a ko waxal seen bopp waaw yonent bi alayhi salaam njomboor ba ñuy wax njomboor lëg seen gàtt geen mën a daw guddi guddi nopp gàtt geen mën a daw lëg ñombor lapin bam ko kiiwee moom moom moom bam lekkul Seydina Xaalid ibn Walid bam laajee da ko déet da dafa xaraam mu ne ko déedéet man la xaraam duma xaraamal lu yàlla daga na sauf que moom du lekk moom fa mu jóge mooy du seen lekk voilà du bokkul ci seen habitude alimentaire waaw kon lool la non kan la woon mbëtt la woon ah mbëtt la woon kon loolu la mooy neewul dafa xaraam de kon affaire bi loolu la mooy après ci lay xam ne yooyu yépp dafa xaraam dafa dafa dafa dagan yeneen yi buñ la limalee yi nga xam ne yii mënoo koo def wala yii dafa xaraam mooy yeneen yépp a dagan ndax al ashu aslu cosaan ci mbir yi mooy al ibaaxatu ba mu des ci wàllu mariage al wàllu mariage moom al aslu fil fil abdoy moom at tahrim li jëm ci wàllu pëy moom sëy loolu moom cosaan gi mooy dafa xaraam ba dalil buy leer ne diw mii mooy sama soxna la wala ab ab sab jaam la loolu lañ la doon wax naan comme carte bii nii koo xam ne ummu radaa la mooy man damaa nàmpal ñu nekk fii ci ci ci ci ci ci Villeurbanne saway hein wala fii nii ci Pikine mu leer na man am na jigéen koo xam ne nàmpal na ma mais nag am nay doom yu jigéen nag loolu moom leer na ma mais nag xamatuma kan la am na quatre doom yu jigéen bu boobaa dañ naan yow toutes les Pikinoises sont haram pour yow nga ne ma déet waay sëñ bi ah ma naroon cee <laughs> seetil beneen projet seetal beneen kii mais bu dee gox bu rëy rëy la comme ñu ne ab sénégalaise la woon loolu moom kenn du la ne léegi yow sénégalais yi xaraam na ci yow parce que bon loolu non non non <laughs> comme que xamuñu ndaw sa doom yi gisuñu leen xamatuñ leen mooy kon loolu euh, euh, loolu moo gën a euh, <laughs> loolu moo gën kii <laughs> allah léegi kon affaire yi loolu la mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam tudd yi nga xam ne yii nii lañu xaraamal ci koo xam ne day armal léegi nag kon yi ci des mooy yére yi nga xamante ne nii hein hein ah, yére yi nga xamante ne nii nit ki nit ki loon na ciy def ah, nu mu tuddati nu mu tuddati nu mu tuddati yi nga xam ne ñawuñu leen yi ñuy teraxlaayoo ak yooyu comme ni nga xam ne dinañu ko gisaat gina gis ci biir ah kon lii lu ama am solo la bokk nag la bokk tamit ci xikma mooy bu ñu la laajee dara en tant que boroom xam-xam ñu laaj la yenn masala yi moo tax yenn yi da ngay évacuer dañ lay laaj yenn masala yi mais coca euh, dagan na hal surbul coca loolu dafa nekk loo xam ne lu dagan la naan coca dagan na sprite nag hein gazelle yooyu bu fa nekk naan non waaw man nga wax waaw loolu mën na nekk <coughs> mais xam nga ku lay laaj coca ndax coca dagan na boo moytuwul boo ko nee waaw kese yem ji <coughs> fee lay xëy ñëwaat ne la bon waaw mais Lisa nag Lisa moom amatul <laughs> lii daa moom moom dagan na wala mais lan ngeen xalaat ci kii bi nag ah fanta bi nag moom lu mu demee noonu mooy kooku day ñëwaat di la laaj yooyu ah moo tax bu boobaa dag naan ko boobu yi yi xaraam yii la quoi waaw wax ko yi xaraam ay sàngaraaj yi nga xam ne day mandilaate te sàngara mooy day mandilaate ki yooyu nga wax ko yooyu léegi nag bu xamee yi xaraam noonu mooy yi ci des yëpp nga ne ko nag yi ci des dagan na ah bu ko defee moom day mën a demal boppam da nga koy libérer yonent ma lay saasaan noonu la def te tamit yenn laaj yi dangay xam ne diw mii soxla na ku ko gi laaja lu ku ko tontu lu gën a yaatu wala boo ku ko tontu na am kese dina doy comme gaa yi bañ ñëwee ci géej inna narkabul bahra ah waa naxmilu alqalila maana alqalila min alma fa in tawadda'na biha atishna afa natawadda'u bi ma'il bahr ah mool kii yële cubbaloo yoo yële ñëwoon ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam muy nappkat yi ne woon ñun dañoo nekk ah ñoo xam ne dañuy yéeg géej dañu nekk ay nappkat di yóbbaale nag lu néew ci ndox ah waaye nag fa in tawaddana te julli war nañu te bu ñu jàppee bu dañoo julli war a jàpp bu ñu jàppee ndox mi ñu yóbbaale nag ah mooy atish naa dañuy mar de mooy dina dem ba jeex léegi kon afana tawaddaw ndax man nañoo jàpp ci maawul bahri ci ci ndoxu géej gi mu yonente mi aleyi salaatu salaam ne na am ne leen huwa ne leen huwa bokk huwa tahuuru géej de at-tahuuru moo laab tey laabalaate maa o ndoxam alxilluta dagan dagana lekk dagana consommer maytatuhu li nga xam ne mooy méddam xam nga koy laaj ndax ndox mi mën nañ ci ndox mi dagan naa kiiwe kooku boo mooy lekk mu ne la waa lay dund ci géej gi nag te ñu koy napp moom mu leeralaa leen ne leen ah, maytaam tamit dagan naa voilà kon gis nga yonent mi alayhi salaatu salaam laa talbasu ñu laaj ko lii ndax lan lañuy sol mu tontu laa talbasu bu leen sol ah. kon nag loolu kon Medina la xewoon kon gis nga waaw kon nag loolu day gën a dëgëral li ñu waxoon ne aj bala nga faa dem nga koy jàng waaw tàggatoo yu metti yi bu dee mën ko bàyyil tàggatoo yi te jàngi aj ba pare bala ngaa comme que yow jënd nga billet ba war a dem mais xamagoo nooy aje déet bu fi nekk di dem ba Cees bu dee Pikine nga dëkk wala nga dëkk Almadies di dem ay ay ay ay jàmm gën ay tëngéej fu nekk nga war faa dem ngir tàggatoo ji ne damay dem penku déedéet te yow mën a koo aj déedéet yemal foofu nga commencé jàng sa aj bala ngaa dem comme li waa ji wax xam yi nga xam ne ñoom nga war a def ak yi nga xam ne waroo ko def walla yi yooyu nga xam leen àtte yi nga door a dem ba bu ko defee ngay évoluer ala bayyina ci lu leer nañ kon nag insha allahu taala tey dañuy yem ni kon lan la jëm yonent bi alayhi salaam tontu na waa ci biir jàkka ji laata ñuy dem ci aj ji léegi nag nan la génne ak ba muy génn keroog kan la bàyyi mu assuré intime comme ni mu ko doon defee moom alayhi salaatu wassalaam nekk su sunnaam saa buy génn am koo xam ne moom lay bàyyi Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir mu jiite ko kooku lool loolu la ñuy gis insha allah ci jataay bii di ñëw ak li continuer nag liñ doon wax ci xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak dem bi ak Zul Xulayfa wax nañ ko di kañ la génn moom réglé nañ ko kon xam nañ ne bésu samedi la ah samedi bésu samedi la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di génn samedi ban jour le vingt cinq ah Zul Qa'da ala Zul Qaada ci la génn moom alayhi salaatu wassalaam léegi nañ ñëw Zul Xulayfa ak la fa xew ak yooyu bu génnee Medina kan la fay bàyyi ak bu demee Zul Xulayfa inshaa Allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala